baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim qaala ciisa bnu maryama allahumma rabbana anzil calayna maa'idatan min alsamaa'i takuunu lanaa ciidan liawwalinaa wa aaxirinaa wa aayatan mink warzuqnaa wa anta xayru raaziqiin suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaab téeméer bi ak fukk ak ñeent mu ne nag qaala seydina isa daldi wax moom mu wax ibnu maryama di isa bnu maryam ginnaaw bi nga xam ne lañu ko laaj li ñuy laaj muy maayida goo gële taabal joo jële nga xam ne def ay ay xeeti ñam mu ne allahumma ee yow suñu boroom rabbana te yow dong yaay ki ñu moom te yow dong yow lañuy jaamu de anzil alayna ñu ngi lay ñaan nga wàcce ci suñu kaw daldi ñuy wàcceel maidatan ab taabal boo xamante ne nii boo xam ne ab banquet mina samaayi boo xam ne ca samaan si nag lay tukkee de takkuno la naida bu ko defee mu nekk loo xam ne ab feet lay doon ci ñun loo xam ne di ko mu ñu koy màggal bés boo xam ne dañ koy màggal saa su ñëwaatee saa su baamoo ba daldi waat agsiwaat ci ñun ñu daldi koy màggal daldi la ciy fàttaleku ci li nga xamante ne nii moom nga def moom nga ñu defal ci bés boobale de waaw li awwalina mu nekk feet boo xam ne dañ koy màggal di la ci sant ngir ñi nga xam ne ñooy ñi jiitu ci ñun mooy ñun ñu ko ko wàcc ci xee sama si xeet wii wa axirina waaye ak suñu mujj mooy ñépp rek ñun ñépp ñooy ñi nga xamante ne nii nga xam ne aw feet lay doon nga xam ne ñun ñépp koo xam ne topp na ma ñi jëkk ak ñi mujj ñépp nekk saabu ñu ko saa bu ñëwatee ñu ciy fàttaleku dadi la ci màggal alal warzuq wa léegi nag wa aayatan mink tari mu nekk màndarga boo xamante ne buy wane sa kan sa kàttan sa sañ-sañ ak sa man-man bu tax ñii ma gëm di ma ko laaj mbir mi gën na saxe ci ñoom niñ la gëmee warzuq naa na yal nag ñu wërsëgal yow borom bi tabaaraka wa taala wa anta xayrul raaziqiin te yow yaa kiy gën ñi nga xam ne ñooy wërsëgalaatee qaala suñu boroom nag daal di koy tontu ne ko allahu qaala mu wax allahu boroom di tabaaraka wa taala ne ko inni man de munazziluha waaw comme que yéen ko laaj nag man de ku koy wàcce la aleykum ci yéen muy maayida goo gële muy taabal boo bële def ay wa ay xeetu ay ñam léegi nag fa man yakfur cey bu ma ko wàccee nag ci yéen fa man yakfur képp koo xamante ne weddina na baadu ginnaaw gi minkum ci yéen ñi ko laaj fa inni man borom bi tabaraka wa taala u'adhibuhu dinaa ko mbugal adaban mbugal moo xamante ne nii la u'adhibuhu duma ko mbugal ahadan kenn min al-aalamiina ci mindeef yi wa id qaala suñu borom tabaraka wa taala daal di wax ne wa id qaala fàttalakul bi nga xamante ne nii moom lay wax allahu borom bi tabaraka wa taala lii nag lépp ci boroom xam-xam yi comme ni ko ñoom mawlaana abdallahi bni abbaasir radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma lim ko waxe mooy lii nii yawmal qiyaam la am na nag ñu ne bi mu ko yëkkatee ci kaw kom que moom moo ko yëkkati yóbbu ko ci kaw comme ni ñu ko gisa woon ci suuratul isra di suuratu banu israil alayhi salaatu wassalaam suñu boroom nag ne ko yaa Isa e yow Isa ibna Maryama di doomi Maryam foo gisee tout le temps ibna Maryam Isa ibna Maryam pour wane ne kii ngeen naan yàlla la nan la mën a du yàlla joo xam ne daa am ku ko jur lool nan la mën a nekkee léegi nag mu ne kon yow Isa ibna Maryam a anta ndax yow qulta yow yaa wa alayka ndax yow yaa wax li naas yi mooy nit ñii la gëm nee nañ yaa yéey yow lañ gëm ba di ma bokkaaleeg yow est ce yaa leen wax ittaxiduuni waa yow yaa leen masoon a wax ne leen leen ma wa ummiya ak samanda yi di sayyidatu maryam alayhim assalaatu wassalaam ilaahayni jàppaleen na man ak sama ndey ngeen jàppe ñu ñaari yàlla yoo xamante ne wëllif borom bi tabaraka wa taala lii la borom bi di laaj seydina isa alayhi salaam ne ko ndax yow yaa leen ko waxoon qaala mu daal di tontu moom alayhi salaam ne ko subhaanaka gàcc ngaa laa maa yow de borom bi tabaraka wa taala aka ngaa sorek li nga xamante ne moom laa dégg léegi nga ne ndax loolu laa leen wax maa yakoonu lii man de daa warul sax ci man dama ko manul an aqula may wax maa laysa lii bi xaq loo xam ne aw ma ci xaq dama am xaq ñu may jaamu man bay nekk daan ma jàpp leen na yàlla wëlliif la yow borom bi tabaaraka wa ta'ala sama ndey mukku dee in kuntu qultu bu dee ne maa wax lii nii aa faqad alimta mu delloo xam-xam ci borom bi tabaaraka wa ne bu dee de maa ko wax yaa ma gën a xam de yow de yaa ma gën a xam ndax maa ko waxam déet lii mooy teggin yu rëy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam gis nga xam nga bam waxee ne yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ma yajma'u allahu rusul bés bi borom bi di dajale yonent yi salawaatullahi wa salaamuhu alayhim te ñu gisoon ko ci jataa bii ñu génn lu yoon nee na borom bi nee na ma leen di laaj ne leen nan lañ leen wuyul ñama leen woon ñoom lan lañ wax qaalu ñu ne laa ilma lana innaka anta allaamul ghuyub ñu delloo xam-xam bi ci seen borom tabaaraka wa la ne ko ñun daamuñu benn xam-xam yow yaay ki nga xam ne yaay xamaakoon yu nëbbu yi noonee la kenn ci ñoom di Seydina Isa mi alayhi salaam biñ ko laajee ndax amul ku yàlla yónni lu dul borom bi tabaaraka wa taala ëllëg dina la laaj li ma la yónni woon mission boo bële ana noo ko doxewoon ak ña ma la yónni woon nan la fa deme de te moo leen ko gën a xam kon nag lool moo tax mu waxe nii ne yow sama boroom kon tabaaraka kon nag yow de in kultu kultu bu dee de maa ko wax yow de yow in kuntu kultu bu dee maa ko wax faqad alimta xam nga ko bu baax a baax ta'lamu yow de yaa xam maa fi nafsi li nekk ci sama biir wala a'lamu maa fi nafsik taman Isa de alayhi salaam xaw ma li nekk ci yow mooy li nga xamante ne nii borom bi nga xamante ne nii mooy <laughs> borom bi nga xam ne tabaaraka laata nga xamante ne mooy nekk-nekk bopp zaat ak zaatul aliya bu nekk nekk borom bi tabaaraka wa taala dëgg-dëgg surtout fa nga xamante ne nii saa tur saa melo saa dara loolu ha borom bi yaa ñu gën a xam yow de yow man xaw ma li ne ci biir kenn xamul yàlla à cent pour cent loolu existe wul moo tax géej la goo xam ne kenn du ci moo raw mën nañ ko nattable lool wala wallaahi masalala boo xam ne amul fin da ngay rek di dem kon nag mu ngi noonu le kon nag mu ne kon daal yoon deewul yow wala alamu taxaw ma maa fii nafsika li nekk ci ci ci yow de innaka dëgg-dëgg yow borom bi anta allaamul ghuyub yow yaay xamaa ko nuyu nëbbuy de maa qultu lahum ñoom waay banu israil ñii ak ñi nga xam ne alayhi salaam ñii ne nee man lañ topp sama gannaaw ba àddina bi tukki man de masuma leen a wax surtout ña ma ci jamono leen te woon waxuma leen woon illaa nere lu dul maa la nga xamante ne nii bi bihi moom nga ma dëgëloon daal di ma koy missionné mandaté ma ko woon daal di ma koy jox comme bataaxal mooy lan an la ma jottali leen ko ne leen na ngeen wéetal seen borom te jaamu ko rabbi di sama borom man laa leen njëkk a wax wa rabbakum da seen borom moom dong na ngeen ko wéetal te na ngeen ko jaamu wa kuntu alayhim shahida ba ma nekkee ñoom nag ca ñoom di dund ca seen biir ah man de lool maa nekkoon seen seede lañ doon def ah wanoon nga ma ko ci sa mbaax ma koy fekke di xam ci liñ newee maa dumtu fihim fekk maa nga woon ci seen biir de doon naa seede lañu nekke woon fala maa tawaffaytani waaye nag kanta bi nga xamante ne nii ci nga ma faat ndax Seydina Isa alayhi salaam bu dee ñi ne mooy biñ ko yëkkatee la ko wax mooy bi nga ma yëkkatee kon fii nii ci ñaareelu asamaan bi yéen di ma fii di nga xam ne ci nga ma yëkkati nag kunta anta raqiba alayhim yow woroom bi tabaaraka wa taala yow de yaay ki nga xam ne yaa leen di fuglu te nag mooy ba ma fa nee ñoom ak bi ma fi jógee yëpp rawatina suuf ka nag comme que bi ma fi nekkatul sama responsabilité mooy ne lool gàlloo ma ko bu ma fa newatul ci seen biir looloo tax nag man de li ma ci fekke woon daal lii la woon kantaan ak ginnaaw gi man loolu de man moom fekkew ma ko anta innaka yow yow borom bi tabaaraka wa taala wa anta yow ala kulli shay'in ci lépp rek shahidun yaa ki nga xam ne yaa ko fekk te yaa koy teewe de in tu'adhibhum bu dee ne da nga leen mbugal nag ñoom ñii ndax mooy gu ñu la mooy fa innahum ibaduk ñoom de say jaam lañu ñoom ñii di la mooy wayum tawfir lahum waaye boo leen jéggalee nag malgré liñ la mooy lépp boo leen jéggalee fa innaka dëgg-dëgg yow boroom bi tabaraka wa taala antal azizul hakim yow yaa ki nga xamante ne yaa ki noot ci sa nguur te yaa ki nga xam ne yaa am sañ-sañu mbugal képp koo xamante ne daf laa mooy alhakimu yaa ki xereñe yatte qaala suñu boroom ne mu ne qaala allahu borom bi tabaaraka wa taala ne hada lii mooy tey yawmu bés la boo xam ne bés pénc fii bés bi ma leen di àttee yanfa'u saadiqiina sidquhum bés la boo xam ne dina jariñ as-saadiqiina ñi dëgg woon ca seenu ngëm te raxuñu ko woon bokkaale ñooñ de seen ngëm goo gële fruit yaak fooytéef ci ciy de dina leen jariñ seen ngëm yàlla goo gëlëg seen dëggu ko sidquhum seen dëggu ko lahum dina leen ñeel fii jannaatu na yàl yoo xamante xamante ne nii day daw min tahtiha al anhaar ca ronam lay daw al anhaaru dex ya xaalidiina fiiha abada fa la ñuy sax fa la ñuy béel ba faw dootuñu fa génn dem mukk radiyallahu anhum borom bi daal dina leen gërëm gërëm na ngëm yàlla gi ñu ëndi jëf yi ñu doon jëf borom bi kontaan na ci daal na leen gërëm waradu an ñoom itam daal dina ñuy gërëm te doyloo li nga xam ne moom la leen borom bi tabaaraka wa taala daal di faye tey ci àjjana yii ak lu raw àjjana mu ne daalika loole wala daalika lii alfawzul azim mooy ngañaay li nga xamante ne gi bu màgg gi suñu boroom tabaraka wa taala di wax ci bu mujj bi muy laayab téeméer bi ak ñaar fukk mu ne lillaahi ñeel na boroom bi tabaraka wa taala mulku samaawaati nguuruk asamaan yi wal ardi ak suuf wa maa fiihinna ak li nekk ci seen biir yépp wa huwa tamam borom boobu ala kulli shay'in qadir ci lépp rek moom la capable lépp la man lépp la am sañ-sañ te lépp la man